وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد جيد kon al imaam al xaafidu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala di wax eh, ci buntu bi ñu nekk chapitre diir bi ñu nekk eh, muy baabu istihbaabi buntu bi nga xam ne ci lañ nekk muy chapitre cent soixante-sept baabu istihbaabi talabi rifqati wala rufqati wala rufqa ah arrafqatu arrifqatu arrufqa wa ta'miruhum ala anfusihim wahidan yuti'una ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis Amr ibn Shu'ayb moom lañ mujj woon a gis muy 959 mu doon wa an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam arraakibu shaytaan warrakibaani shaytaanan wa salaasatu rakb walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tebu ba léegi ci bunt bi di wax sopp gu ñu sopp ut àndandoo compagnie ñooy àndal ak tamit bu dee mbooloo may tukki bu ñuy tukki bu ñu nekk ñett ñu war a euh, euh, bu ñu nekkee euh, mbooloo bokk waxu ñett fii wa ta'miruhum ak euh, euh, sopp gu ñu sopp ñu daal di jiital kenn ala anfusihim waahidan kenn koo xam ne tuunaw dañ koy topp mu di hadith numéro neuf cent soixante mu ne waa Nabi Sa'idin waaw waxoon nañ la ñaari saxaaba hadith bi ci ñaari saxaaba lañ ko jële ah. an Abi Sa'id wa an Abi haadaani qad saahabahumaa ridaa rahmaani mu ne mu ngi jële ci baayu Sa'id wa abi hurayrata ak baayu hurayra radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar annahuma qaala nee nañu ñoom ñaar qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na ida bu ñetti nit daal di génnee ànd safarin ci ab tukki ànd ci tukki fal yu amiru nañu jiital ahadahum kenn ci ñoom nañu wut ku leen jiite koo xam ne mooy nekk l'émir du groupe waaw mooy nekk jiitu mbooloo moomee mu ne lii xadiisun xasan xadiis la boo xam ne bu baax la rawaahu ko solo mooy abu daawud di al imaam abu daawud as-sijiziyu as-sijistaaniyu rahimahullah bi isnaadin jayyid ci sanad boo xam ne bu baax la léegi laaj bu njëkk bi mooy kon hadis bi da ngay ñaari saxaaba lañ ko jële Seydina Abu Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra naan la bu dee bu Seydina euh, Abu Sa'id bi Abu Sa'id bi al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah boobu euh, Abu Daawuda Euh, comme li wax moom moo solo moom moo solo wala ñu njëkke bu Seyna Abu Hurayra ah wala ñu njëkke bu Abu Seyna Abu Sa'id voilà al imaamu Abu Dawud as-Sijistani moo solo ak sëriñ Ahmad di sëriñam imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaw waaw te imaam Ahmad nag rahmatullahi alayhi moom ni mu ko solo ak ak imaam an-Nasaa'i attention attention attention al imaam an-Nasaa'i Ahmad moom itam ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan an-Nasawi wala an-Nasaa'i moom ak imaam Ahmad xoola ñoom wala dañ jël imaam Abu Daawuda ni mu ko solo ya pare ñu xool al imaamu sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad al imaamu ahmad ibnu shu'ayb abu abdirrahman an-nasa'i nan la ko solo kon al imaamu abu daawud mu ko ndi kitaabul jihaad baabun fil qawmi yusaafiruuna yu'ammiruuna ahadahum foofu lu ko ndi téereb jihaad buntu bi wax ay ñoñ ay nit yoo xam ne dañuy tukki daal di jiital kenn ca ñoom mu ne haddathana Ali ibn Bahr ibn Bari mu ne nettali nañu Ali ibn Bahr ibn Bari muy Ali ibn Bahr ibn Bari al Hasan al-Baghdadi al-Farisi al-asl cosaano al-Ahwazi ah, ah rahimahullah thiqatun fadil la borom Taqrib at-Tahdhib wax. rahimahullah daal imaam al-Haafiz Hajar mu ne qaala mu ne haddathanaa Haatim ibn Ismaa'iil mu ne ki ñu nettali mooy Haatim ibn Ismaa'iil di Haatim ibn Ismaa'iil al-Madani mawlaa banii Abdil Mudaan min banii al-Haaris ibn Ka'b Abu Ismaa'iil al-Haarisi mawlaahum al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Ajlaan moom mi moom sahiihul kitaab saduuqun yahiim la boroom Taqriib at-Tahziib wax ku wér am bind ab téere la waaye nekk na ku dëggu waaye léeg-léeg mu def def le mu ne qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Ajlan mu ne ko ñu nettale mooy Muhammad ibn Ajlan moom gën nañ ko gis mooy Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani hmm, mawla Fatima bint al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'a ibn Abd Shams ibn Abd Manaf si yowoon ci Ajlan eh, nga xamante ne nii moom ku dëggu la boroom Taqrib at-Tahdhib wax mu ne sauf Eh, def na ay def def li ay juumte ci xadisu Seydina Abu Hurayra bi nag xadisu Seydina ki nga xamante ne ni la mooy Seydina Abu Sa'id kon Muhammad ibn Ajlan an Nafi' <laughs> mu jël ko ci Nafi' muy Nafi' mawla Abdallah ibn Umar ah ma Nafi' mu mag demi sëriñ ñoom imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati muy Nafi' Abu Abdillah an-Naysaburi al-asl Eh, mawla ibn Umar radiyallahu anhuma an Abi Salamata mu jël ko Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf eh. voilà muy doomu Abdurrahman ibn Awf da Abu Salama al-Qurashi az-Zuhri al-Madani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an ali Abdurrahman an Abi Sa'id Abu Salama di doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf moo ko jëli Sayyidina Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Zinan ibn Ubayd ibn Zalaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj al-Ansaari al-Xazraji al-Madani Abu Sa'iid loolu la siiwee woon radiyallahu ta'aala anhu moog baayam baayam moo doon shahiidu Uhud rahimahullah radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala izaa xaraja salaasatun fii safarin falyu'ammiru ahadahum nii la qaala imaamu daal di solowee muy al Abu Dawud na naka léegi nag imaamu Ahmad rahmatullah alayhi moom ni ah, ah, ah, Muhammad ibnu Hanbal moo indi ko Musnad Abi Sa'id al-Khudri haddathana Yazid mu ne nettan Yazid Yazid ibn Harun ibn Zazi al-Wasiti rahimahullah ñii ne ah Bukhari al-asl la rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Hammam ibn Yahya mu jëlo ko ci Hammam ibn Yahya muy Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Udi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala qala mu ne mu ne qala abi wa Abu Badr mu ne qaala muy euh, abi mu ne sama baay nee na muy Hammaam ibn Yahya ibn Diinaar Yahya ibn Diinaar mu ne wa Abu Badrin mu ne muy Shujaa' Abdul Waliid ibn Qays as-Sakuni Abu Badr al-Kufi waaye al-Baghdaadi rahimahullah an Sa'iid moo ko jëlee ci Sa'iid Sa'iid ibn Abi Aruuba Mihraan al-Adawi Abu an-Nadr al-Basri rahimahullahu ta'aala an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada ibn Di'aama ibn Qadaada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Xattaab al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Nadra moo ko jëlee ku ñu naan Abu Nadra di al-Munzir ibn Maalik ibn Qata'a Abu Nadra al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'aala an abi saidin gis nañ ko sag alxudri radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa ijtamaa thalathatun falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imaama aqra'uhum kii côté boobu la doon waxee ci côté boobu la ko ëndee voilà moo tax ma ne la xaaral dinañ gis imaam Ahmad moom ni mu ko solo idaa ijtamaa thalatha bu juróom ba ne dana idaa xaraja thalathatun fii safar ci tukki bii nag li muy wax mooy bu dee dañoo dajaloo fenn ci kër wala benn bërëb wala julli jot fal ya ummuhum na leen jiite ahaduhum kenn ci ñoom wa ahaqquhum bil imaama ki leen gën a yeey ci jiite leen nag mooy yaqra'uhum ki leen gën a e, mokkal jàpp alquraan jàkk leen ko jàng e, façon bu mel nii nag moom la ko al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb e, an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala moom itam comme ni ko imaam Ahmad solowe noonu la ko ida kaanu thalatha falya ummahum ahaduhum wa ahaqqum bil imam aqra'uhum kanta bi nag moom imam Abu Dawud moo tax bu dee côté bi te imam Muslim indi na bu mel noonu imam Muslim fa waxuma ko sànq bu dee comme ni ko imam Ahmad solowee noonu soloo na ko mais hadis bi da ngay gis ne côté bee imam la doon wax te imam Abu Dawud fi mu ko indi ngay xam ne bokkul ak hadis yi nii ndax Muslim kitaabul masaajidi mawaadi'us salaat baabu man ahaqqu alors que euh, mu ida kaanu salaasa ci lafdu kaddu ida kaanu salaasa fal ya ummahum ahaduhum wa ahaqqum bil imam aqrahum comme l'imam ahmad daal di indi kanta ki nga xamante ne mooy al imamu abu daawuda rahimahullah moom indiwu ko foofu parce que euh, moom indiwul xadis boobu noonu parce que soxlawul foofu moom li mu soxla mooy lafd bii nga xam ne ñaari xadis yooyu wute nañu muy kitaabul jihad babun fil qawmi yusaafiruuna yu yu amiruuna ahadahum voilà moo tax ida xaraja salaasatun fii safar bu imaamu ah Ahmad imam Muslim imam an rahmatullah alayhi ñoom li ñu wax mooy rek bu dee rek yeneen saa sam foofu day wax ci wàllu imaama lay wax kan moo war a jiite bu julli jotee ngeen nekk mbooloo alors que fii ci wàllu génn tukki la bu dee loolu imaam Abu Dawud moo ci wéete voilà moom kesee ko solo ci kaw noonu ida xaraja salaasatun bu ñett génnee dem fii safar ci tukki fal yu amiru maa ngi leen di digal man yonent bay saa saa nañu jiital ahadahum kenn ci ñoom kon hadis baa ngi nii lii mooy lan bu Seydina kan Abu Sa'id al-Khudri ah, radiyallahu ta'ala anhu léegi nga ne ma léegi nag te imaam Abu Dawud eh, bi muy indi hadis li nga hadis bi ñu bi passé arrakibu shaytaan warrakibaani shaytaanaan wa thalathatu rakb diñ dañ fàttali ko léegi boobu la indi ci buntu moom doo fi rajul yusaafiru wahda après buntu bi mu ci teg mooy suñu buntu bi baabun fil qawmi yusaafiruuna yu'ammiruuna ahadahum mu teg ci hadis mooy nii ko Riyaad nii ko borom Riyaad euh, an-Nawawi euh, tegalee noonu la ko imaam Abu Daawud ci lu jiitu talu talu woon naka noonu mu tekki léegi nag beneen xadis léegi mu des dane wa an abi Sa'id wa abi Hurayra léegi nag kon al imaamu Abu Hurayra radiyallahu anhu moom nan la demee foofu ñu ne la nam fa demee donc mooy ni mu demee fii mooy imaam Abu Dawud même jàngale bi amul dara lu mu ci teggal haddathana Ali ibn Bahr ibn Bari qaala haddasanaa Haatib ibn Ismaa'iil qaala haddasanaa Muhammad ibn Ajlaan an Naafi' an Abii Salamata an Abii Sa'iid al-Khudrii radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala izaa xaraja salaatatun fii safar falyu'ammiruu ahadahum mu teg ci hadis boobu gis mu teg ci beneen haddasanaa Ali ibn Bahr du la même chose fee da cee boole rek ibn Bari alors que fii boole wu ko ci muy mel ni qaala mu ne haddasanaa Haatib ibn Ismaa'iil qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Ajlan moom itam gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana an an Naafi' mu jël ko ci Naafi' mawla ibn Umar gis nañ ko sànq an Abi Salama gis nañ ko sànq ibn Abdurrahman an Abi Hurayrata bi Abi Hurayra mooy même càllale bi la sauf que Abu Salama da koo jële ci ñaari nit da koo jële ci ñaari saxaaba waaw da koo jële ci Seydina Abu Sa'id waaye jële na ko ci Seydina Abu Hurayra voilà même càllale bi tax même personne yi mu ne nag an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha kana thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum qala Nafi' fa qulna li Abi Salama fa anta amiruna <laughs> mu jeex rek <laughs> moo tax hadith yi imam Abu Dawud wa vrai dire moo ci moo ci wéete ñeneen ñi solo wuñu ko parce que façon bi ñu wax sànk bu Seydina Abu Sa'id bi loolu beneen biir la doon wax affaire u jiite ah jiite ci julli alors que fii xoola xoola fii Seyna Abu Hurayra te Naafi te Naafi moo Abu Salama ñoo bokk classe quoi hein mooy ñoom ay ay ci troisième tabaqa bi lañ lañ bokk voilà mais mooy riwaayatul aqran ñoo bokk ay sëriñ ah, comme ni ñuy jële ci Ibnu Umar di jële ci ñoom Ibnu Abbaas ak yooyu ak ñoom Abu Saïd nag euh, Xudri ñoom Seyna Abu Hurayra ñoom Sayyidatu Aïsha ñoom ñëpp dañ doon jële ci ñoom mais neewul ah man du ma jële ci sama yow lan kii ñu bokk kaas ñoo bokk niveau may jële ci moom naan nettali na ma non man du ko def non loolu mooy ñu xamul dara koo dégg muy wax lool waaw laa yanbulu rajul sawaay Yahya ibn Abi Kathira sawaay <laughs> waaw waa ji du brillant nekk ko ku ñaw ci xam-xam lu dul muy jële ci koo xam ne moo ko féete kaw ku mu tollool ak gën a féete suuf loolu mooy dëgg voilà bu mu tollool nag mooy fii Nafi' an Abi Salama riwayatul voilà comme niñ gisoon euh, jataay bi bi ci teguwaat bi bi imam abu su kii abu euh, Isa Tirmidi naan ta bi Sufyan soloo ko ci Shu'ba voilà mane la waaw ñoom ay ay ay xarit lañoo ay aqran lañ Sufyan ibn Sa'id as-Sawri al-Kufi jële ko ci Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Bistam mi nga xam ne al-Basri al-Wasiti euh, rahimahullahu ta'ala ah, kon Euh, lii Naafi' jëlee ko ci Abu Salama nee na Abu Salama nañu Abu Hurayra nee na jëlee ci Abu Hurayra mu ne yoneen saa salaam bu dee ñett lañ dañoo nekk ñett ci tukki na leen nañu jiital kenn ci ñoom Naafi' nee bi ma bi Abu Salama waxee xadiis bi ñu ne ko mais yow léegi yow Abu Salama fa qultu fa qulnaa ñun boo ñun ña nekkoon ñu ne Abu Salama li Abi Salama ne ko nag an fa anta amiruna yow yaay suñu jiit yow ci mbooloo bi nekk yaa ci suñu gis allah waaw allah kon gis nga daal xam-xam daal rahimun bayna ahli kon mu ngi nii nii la ko eh, ñaari xadiis yi kon nii la moo daal isnaadin jayyid mooy isnaad la yoo xam ne yu baax la gis nga ñu fi nekk ñëpp eh, eh, wax nañ leen ci gàttal rahmatullahi alal alal jamii léegi kon ginnaaw loolu ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi mooy beneen partie intitulé bi wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'una mooy sopp ku ñu sopp jiital nag bu ñu àndee nekk mbooloo mooy sopp bu ñu soppee ngeen nekk mbooloo waaye nag sopp nañ leneen mooy mbooloo du nekk mbooloo noonu rek ngeen dem ku nekk naan ku nekk magam magam boppama ah. voilà ku nekk di xalaat lu ko neex décision bu nekk ku nekk di jël lu la di defe nu nga ko gis ak noo ko il faut ñu am koo xam ne moom la ñuy ne léegi yow yaa ñu yow lañuy jiital waaw loolu mooy lëkkaale bi te yonent bi alay salaam moo ko digle waaw du digle boo xam ne nag farata farata la boo xam ne mooy yow bu ngeen ko deful fii mu ne ñetti nit ñu ànd ci tukki bu ngeen jiitalul kenn am ngeen bàkkaar boo xam ne bu leen ko yàlla baalul bu ngeen ñëwee mu buggal leen noo àggul foofu mooy daa nekk loo xam ne irshad la amu irshad la la gin a doon mooy li nga xamante ne nii amru irshad mooy jiital euh, digle goo xamante ne nii orienté la pour tamit xam ne lii mooy li gën parce que sinon fawda mën naa am mooy fawda mën naa am mooy fawda mooy am fawda mooy anarchie waaw ku nekk comme liñ wax léegi di ko defee ni ma ko yëgeeg ni ma ko jàppeeg ni ma ko yaakaare waaw ñu toog rek waaw loolu sunna yonent bi la alayhi salaatu wassalaam moo tax fu mu masoon yónnee ay sariya wala mbooloo même bu dee ñett lañ ñu ñu day jàpp ne yow kii mooy na ngeen ko déggal waaw kii mooy leen di jiite mooy ki nga xam ne mooy seen amir mooy seen amir kon loolu parce que l'islam dafa nekk religion bu organisée waaw diine ju organisée mbiru jullit warula nekk mbiru falaa falaa balu waay di neex di def voilà mu nekk benn loo xamante ne ñu naan voilà ñun ñëpp a yem ah, déet ñun ñëpp loolu amul il faut mu am ku jiite waaye nag kooku di jiite kon lii wane sopp gi moo yonent bay saa saa ma ko jigle léegi nag kooku moo tax imaam def ci yuutu yoxu na du koo xam ne dañ naan kaw lañ jiital mais lu mu wax ñu ne ko waay yow soo toppal ne way ah, soo a ah, ndar quoi demal ndar ah saa defuñu déedéet mbir yi tamit du demee noonu sinon kon ana laa jariñ bu dee njiit boo xamante ne lu mu wax yi ne ko wa yow saa yi yow saa neex képp <laughs> da ngaa baax képp saa yi mais xam nga ne yii nii kenn du ko fi def <laughs> waaw te kooku c'est pour kon anarchie bañ a am seeni mbir bañ a féewaloo ay ay wute dox seen diggante yoo xamante ne mën leen di bañante mën leen di bañ ànd mën na di bañ a déggoo moo tax yonent bi sa salaam bari alquran di wax. Euh, wa'tasimu bi hablillahi jami'an mooy leen yéen ñépp ci buumug yàlla gi yéen ñépp waaw ak yonent bay saa saam yadullahi ma'al jamaa voilà euh, ndimbalal yàlla loxol yàlla de mu ngi ànd ak mbooloo mi te waxoon nañ la ci jotaay bi ñu génn innama ya'kulu dhi'bu al-qaasiya waaw gi bi till bi bu ñëwee yi nga xam ne dañoo beru ñoom la naan tël moo tax ci beneen riwaaya bi ash-shadda waaw ñoom la nañ moxoñ moxoñee daal di leen xàmp mu jeex mooy saytaane ñi nga xam ne ñoo beru noonu la leen di faagaagale daal di leen phagocyté ñi nga xamante ne noonu la gën a gaawe hein kon euh, loolu lu ama am solo la waaw te bu boobaa nag bu ñu tànn rek nekk dañuy xool ki a mage kese non nañu xool ki nga xam ne xelam moo gën a moom la gën a xam ne waa ji bu dee wàllu xalaat ak wàllu joxaay idées yu pertinente moo ñu ci man waaw wala nekk na boroom diine waaw waaju sell la ku am xam-xam la ku xam diine la euh, kooku moom nañ sawaay nañ ko def moo tax gisoo naa euh, Naafi' li mu wax Abu Salama Abu Salama wax leen ko ñu ne ko anta imaamuna <laughs> amiruna non yow Abu Salama Abu Salama yow léegi yow léegi yow léegi yow yaay suñu jiit ah anta amiruna mu jeex nag fa qulna li Abi Salama waaw <laughs> waaw <laughs> loolu tamit dañ ciy jànge leneen mooy euh, euh, nit bu dee ñoo xam ne xamuñu ko ñu génnoon tukki ñetti nit kenn koo xam ne xam na xadis boobu wax ko euh, yow kenn ci ñoom waru koo jëlee ne saay daa bëgg rek ñu ne ko yaay jiite quoi déedéet que ñoom naafee ñi neewuñ Abu Salama ah, comme que yaa ko wax yow duñ la fal déet dañ ne ko yow yaa ñuy fal taxa moo leen doy ci wàll yi kon loolu tamit daa nekk loo xam ne loo am am solo la mooy njiit il faut muy am ko waaw ñetti nit rek bu ngeen àndee ci tukki. na ngeen ut koo xam ne moo leen di jiite mooy wax bu dee bon léegi parce que léeg-léeg voyage ngeen dem ñu ne nan lañuy def sa waay mais léegi lan ngeen gis <laughs> dañuy dem directement fi ñu fi ñu ne waroon a dem wala dañuy xaar noppal ko bàyyi ba suba wala déet ñenn ne non man de li ma gis mooy man da ñu dem léegi ñeneen ñi ne loolu nag il faut mu am jiit da ngeen jiit waaw bu jiit bi ne bon. te nag ngeen koy déglul yuti'unahu waaw parce bu waxee it baax na moom tamit njiit bi muy layal ay waxam waaw ne man gis naa ne bon ñu bañoon a dem wala ñu dem léegi moo gën parce que après après mu wax lu ne lu tax leeral yéen tamit même bu dee ne yow gisoo woon idée boobu waroo nekk naa naa ah non man nag moom saa waay non da ngeen di waaru quoi man noo kon bàyyi naa leen fi après on verra quoi déedéet affaire bi warula demee noonu waaw. wala ànd ngeen di dem yéen ñëpp après am ñu bëgg a jàdd fenn loolu mooy bu amee njiit dañ koy waxtaane waaw te bu boobaa njiit bi ci yoon dina xool maslaha li gën a nekk maslaha est ce que mu bàyyi waa ji mu dem kese wala mu ne déedéet nañ àndu ñun ñëpp comme que ñoo kii rek nañ defandoo après la bu boobaa it nga dégg ko même bu dee ne affaire bi neexu la man na la bañ a neex mais tamit affaire bi c'est comme ça c'est pas man affaire bi bala maa topp dara rek defal yoneen saa la wax rek mooy affaire bi damaa war a neex quoi déedéet mooy man na wuteeg yow li nga bëggoon waaye quand am na njiit du jiit nag lépp lu ma di lu ma neex kese lay décider ah non non non moo tax yuti'unahu ñu koy topp sinon bu dee dañ ko fee teg lu mu wax comme li ñu wax sànq alhamdulilah gars yi fële teg fee ban njariñ la am dama naan doxal doxalu ngeen benn sunna waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw mooy da di tànn ki gën ki ngeen gën yaakaar ne ci mbooloo moo ci gën a yiw moo ci gën a am ay xalaat yu jaar yoon eh, léegi nag bu waxee. tamit euh, te du wax loo xam ne moom tamit bu boobaa kenn du ne njiit la rek après muy wax yoo xamante ne nii dafa l'islam da koo tere ah mooy du ne waa ji nag lu ko neex rek lay lu ko du lu ko neex rek lay wax ah voilà gisoo xadiisu Seydina Ali boobu radiyallahu anhu Seydina Abu Sa'id mii soloona lu mel noonu bi nga xamante ne nii waa ji Yonent sallallahu alayhi wasallam daf leen a yónni benn armée bu ndaw <laughs> ñu dem benn wala ñu am luñ dox lu woon léegi yonent saa salaam après jiital leen kenn ne mooy seen amir waa ji ñu dem am nañu ne Abdallah ibn Rawaha la woon non wala kële du Abdallah ibn Rawaha non euh, mu naan wa kaana daa amoon genre daa xawoon na nekk farceur quoi euh, du Abdallah ibn Rawaha euh, non du Salim mawla Abu Hudayfa tamit non. sax tur bi en tout cas diggante ñii du Salim moom leer na ma ne du moom mooy turandoo Salim di doomu Abu Ibn Umar bi nee na Salim Salim boobu la tudde Salim <laughs> Salim doomam Allahu akbar du kooku Abdallah ibn Rawaha madani la keneen ki ki ibn Hudafa Abdallah ibn Hudafa as-Sahmi voilà parce que ma euh, Salim Abu Hudayfa Abdallah ibn eh, Abdallah la bi ñu bi ma wax léegi ibn Hudafa voilà mu ne gaa yi aywa mu fekk benn bi nag dañ ne bon da ko daa meroon mën ne leen léegi taal leen ab taal gaa yi taal mu ne leen léegi dugg leen ci gaa yi ne i dem ñenn ñi dem ba ciy dugg ñenn ñun ñun ñu dugg ci lislaam sax ngir daw safara nan la ñu mën a ñëwee diw naan ñu kiw naan ñu dugg leen ñu taalu taal dugg leen ci gaa yi xalaataat ne non non duñ ko def parce que mu ne leen xanaa du xanaa yeneen saa sara waxul maay sama am maay seen amir te waxoon nag waaw yeneen saa sara wax ma ku topp sama amir man ata amir yi faqat ataani ku topp sama njiit ku ma def ne moo leen di jiite kooku man nga topp mu ne xanaa yeneen saa sara waxu leen ne maay seen amir ñu ne ko waaw mais nag sauf que ñun dañoo dugg génn ci yéefir gi ñu ne woon dugg ci l'islam ngir daw safara daan lañ mën a ñëwee nga ñuy dugal doo safara léegi ñu bisi ñu wax ko yeneen saa sara yeneen saa sara ne leen gis ngeen bu ngeen duggoon ci safara si doo ko ci mës a waaw la ta'ata illa fi ma'ruf kenn gis na bu ngeen duggoon ñu safara dootu ngeen woon génn kenn du topp nit lu dul ci njekk mu man amarakum bi ma'siyatillahi fala képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp waaw loolu moom mooy règle bi bi leer képp ku naan la sëriñ la lu man di toll dalay nattu ci lu xaram na fekk dala am nga ne ko defuma yii sa waaye da ñàkk ma naa ko ñàkk ma ne ma ñàkk ismullahil azam laa wax bu ismullahil azam ci lu xaram laa ko mën waaw yow bu lay testé ci lu xaram na la trouvé nga bañ ne du ko def ak sëriñ bu man di doon amul sëriñ bi la lu mu wax dañ koy def de déedéet yoneen saa sam daf ñoo wax lu leer ku leen ci digal mooy yàlla na ngeen bañ ne gaay gis ngi safara si bu ngeen ci duggoon bu ngeen ci mësa génn ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp loolu koy jeex na laa lii maxluqin fi ma'siyatil xaaliq <laughs> amul topp am bindeef ci kaw di mooy yàlla bi bind lii mooy dëgg kon amir bi bu leen nee sawaay euh, euh, ngeen nekk ñetti tukki mu nar leen def loolu nga xam ne daa xaram da naan ko man defuma ah waaw léegi nag bu dee masala yoo xam ne masala xilaafiya la moom mu gisu ko nii comme ngeen ñëw yow nga ne bon moom mooy seen amir te moo leen di jiite nga man moom alab Shafi'i man mazhabu Shafi'i laa bokk amir bi eh, moom mazhabu Hanafi la moom Hanafi Hanafiyatul mazhab mazhab la wala Hanafiyul mazhab moom mu ne waaw léegi ñuy julli fajar <laughs> amir bi kon moo war a jiite amir bi julli moom du def kunut kunut julli ñaari rakka fajar yi ba pare daal di taxaw ñaan ah kunut non moom du ko def parce que daa jàpp ne parce que loolooy mazhabam te ne kunut kenn du ko def man may Shafi'i yi nga xam dañoo jàpp ne kunut boo ko bàyyee na tay ko mooy kunut da bu dee da koo fàtte ak yooyu danga nga koy sujjóotal bu boobaa ne comment yow mënoo ñëw ne boo man nag waay loolu tax na man amir bi man euh, ñuy julli bi léegi fajar jot mu war leen a jiite nga ne non man nag man duma mën a ànd ci sa ginnaaw quoi euh, parce que yow doo xunut alors que man damaa war a xunut dañ naan la non yow sa yooyu ngay wax noonu taxul xilaafaat mazhab yooyu wute yooyu ci mazhab yooyu noonu bu njiit xasee taxaw day yëkkati lépp njiit bi bu njiit bi la mu doon la muy def la ñépp di def waaw moo tax al imaam ash-Shafi'i rahimahullah xam nga moom loolu la jàpp loolu la jàppoon mais bi mu demee Kufa jumaa ji imaam Abu Hanifa an-Nu'man doon nekk nga moom waxoon naa la temps yële ne imaam ash-Shafi'i année bi imaam Abu Abu Hanifa génn àddina moom ci la jublu. muy l'an cent cinquante muy vers les sept cent et euh, grégorien l'an cent cinquante hijriya ci la sayyidina abu al imam abu hanifa an-nu'man génn àddina année boobu la imam ash-shafi'i juddu kon moom bi mu bi mu ñëwee jumaa ji am imam abu hanifa jàkka ji mu doon nekk kuufa muy tukki ba ñëw ba foofu bi julli fajar jotee xunuutul ñu laaj ko quoi mu ne ndax orma gu muy ormal imam bi doon ne fii taxa kon kooku est-ce que jàpp na ne mu yow Abu Hanifa kon jàpp na ne kon loolu ku ko deful sa julli yàqu na mooy boo te loolu mooy imagine bu dee yaay jiite jeex na kii jiite li muy def moom ngay def amul non man imam bi da waaru quoi waaw am na imam yoo xam ne jamais ñu kunut parce ñoom loolooy seen mazhab mooy ban nga julleeg ñoom fajar cent ans dix dimanche jamais moom daal bu ñu taree ba pare ñaareelu rakka bi nga xam ne mooy dernier bi tari ba pare dañuy sëgg te du ñu sax sëgg xam nga xunut daam ñaari kii soit ñenn ñi ne boo taree ba pare taxaw noonu laata ngay rukkoon ci ngay xunut ñenn ñi ne ngay rukkoon ba pare après siggi daal di xunut ñoo xam ne moom duñ ci def benn waaw benn ci duñ ci def léegi bu boobaa yow mënoo ñëw di dugg imam boobu ci lool tax nga ber sa daara déedéet moo tax yow imam yi mooy istilafaat yooyu amul waaye nag bu dee ne da ngeen a ñëw tamit ngeen tukki imam bi ngeen ne bon léegi jamu taqdim la ñuy def wala jamu taxir tàkkusaan bi dañ koy ak ci ak bi dañ koy teel a julli ci heure tisbaar wala ci heure tàkkusaan loolu it amul benn ngeen nekk fa ku nekk naan li imam bi ki leen jiite bu nee bon xoolal nañ leen def jamoo taqdim nañ ko def ci heure tisbaar bi bu boobaa yéen tamit da ngeen koy topp voilà amul nga ah man nag je ne vois pas ça quoi non da nga koy topp waaw maa daama ñaar yëpp mën naa nekk waaw bon xool leen timis bi daal nañ ko boolee gée bi bañ a xaar toog di xaar ba gée boole timis ak gée nañ def léegi boo ko defee moo gën a dallu moo gën a nangam ak yow nga ne dooman nag noo yow da ngaa war a topp voilà yuti'unahu kon loolu waaye nag li ñu wax sànq bu la diggalee nag lu xaram ah ngeen romb foo xamante ne nii ab restaurant la gars yi di ngeen on commande quoi gars yi ne ñii la jël lii après nag mu ne nañ ci teg benn butéelu sàngara quoi bu kenn du ko fekk kenn daal saa yow da ngaa wéeré di wala <laughs> amul nañ ko ci kii ah déet kon wallahu taala kon loolu lu ama am solo kon hadis baa ngi noonu kon lool mooy lëkkaale bi moo al imaamu alxafidu nawawi indi ko te njàngat yaa ngoo ñu ciy gis Naafi' gis ne wax nañ ko sànq riwayatul aqran eh, ak nit ñi loolu la quoi mooy il faut ngay nangu jële ci ñi nga xam ne sax yéen a bokk maas yéen a bokk classe ngay nangu jële ci ñoom te tamit boo nit bu aw fadl nga xamal ko su ko wara naafin nee na ñu ne ibn Abu ne ko yow yaay suñu amir walla yaay yow lañuy yaay suñu jiit